أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة wasalaam fil baab salaasumi'a wa waahid wa sab'uun wa an ibni Mas'uud radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam man qaala astaghfirullaaha allazii laa ilaaha illaa hayyal qayyuuma wa atuubu ilayhi gufirat dunuubuhu wa in kaana qad farra mina zahf rawaahu abu daawuda wa tirmidi wal haakimu rahmatullahi alayhim wa qaala hadiisun saxiixun alaa shartil buxaari wa muslimin rahmatullahi alayhimaa kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu dikkaat ak ñun rahimahullah ci suñu chapitre bi 371 baabul istighfar ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu hadith 1873 mu doon mooy hadith noon wa an ibni Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man lazima al-istighfaara ja'ala Allahu lahu min kulli diiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haythu laa yahtasib walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy 1874 mooy biñ jàngalee gi waxoon nañu ko bi ñuy tëj bee weesu mu ne wa an ibni Mas'ud mu ngi jële ci doomi Mas'ud di Abdallah radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah indawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man képp koo xam ne qaala nee na astaghfirullah maa ngi sàkku ci boroom bi mu jéggal ma allah nga xam ne moom yàlla moomee laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg bu yelloo ñu jaamu ko te ñàkk koo jaamu di indi ay lori neen ca ko ko def illaa huwa kudul moom alxaya moom borom boobee di allah mi nga xamante ne nii mooy kiy dund alqayyuma moo taxaw ñépp wa atubu ilayhi te maa ngi tuub di dellu ci moom mu ne képp koo wax lii gufirat zunubo des na jéggal ko ay bakkaaram wa in kaana même bu doon ne bakkaar yi rëy na ba bokk ci lii muy bëgg a wax ndax kabira la kaana nekk na waajoojee wax kàddu yi xat dëgg dëgg farra ñalli woon na dawoon na fiddi daw mina zahfi ci xare contre yéeféer yi mu wane gannaaw daw li muy nekk kabira kabira kàddu gi bu ko waxee boroom bi dina ko effacer ay bakkaaram même bu dee ne bii ci la mu ne xadis bi rawaahu solo na ko Abu Daawud di al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi wa Tirmidi ak al imaam Abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawrata at-Tirmidi rahmatullahi alayhima wal Haakim ak al imaam al Haakim Abu Abdillah al-Haafiz an-Naysaabuuri rahimahullah mu ne moom mii nag mu mujj mii daal Hakim rahimahullah moom bi mu ko solowee da ci teg kàddu yi mu ne xadis la saxihun bu wér ala charte al Buxaari ci charte mooy góor ñi ci nekk nii eh, ci càll bi moom di nga leen fekk ci sax wa Muslim ak Muslim eh, rahmatullahi alayhima imaamu Nawawi kon lii la indi ci xadis bi lii la wax léegi nag xadis bi da nga xam ne imaamu Nawawi bon mooy xadis bi nii nii euh, al imaam Abu Daawuda ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhim indi nañ euh, kàdduy xadis bi solo nañu ko waaye jëlewuñ ko ci Ibn Mas'ud imaam al-Hakim kese moo ko jële ci Ibn Mas'ud waaw radiyallahu anhuma waaw <laughs> imam yene hadis bi nga ko tuddee mu ne rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wal Hakim ñaar ñu njëkk ñi moom solowuñu ko solo nañu hadis bi mais jëlewuñ ko ci saxaaba bii du ci saxaaba bii la jóge ok ok <laughs> waaye ci ki nga xam ne moom la ñu ko jële ko benn saxaaba la alhamdulillah ñuy muy Zayd Abu Yasaar al-Madini mawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw akbar benn saxaaba la boo xam ne mawla rasulillah la yonent bay saab moo doon njaatigéem moom mu tuddoon Zayd waaw kay moom moo ko solo muy Abu Yasaar loolu la siiwe woon radiyallahu taala anhu wa arda yi ñooñu la ko imam Abu Dawud ak imam At-Tirmidhi jëlee te hadis bi bu dee hadis boobu moom ñoom ñaar kese ñoo ko solo mooy imam Abu Dawud ak At-Tirmidhi bi voilà loolu benn mbir la léegi nag mu def beneen côté bi nga ne ma Ibnu Mas'ud nag nga ne loolu moo ko solo ma ne la waaw comme ni mu ko waxee moom Al-Hakim solo na ko. an-Nisapuri <laughs> waaye al-imaam Ibn Shayba indi na ko ci Musannaf al-imaam at-Tabarani solo na ko ci al-Kabir ñoom ñii daal ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo hadis bi jëlee ko ci Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaw bon xanaa ñu tàmbalee bal Hakim bi wala comme que. boobu <laughs> moom moom la Ibn mi mu ne an Ibn Mas'ud imaam al-Hakim al-Mustadrak mu ngi ko di euh, ci fadlul istighfar nga xam ne fa lay wax ci ngëneelu di sàkku le pardon d'Allah kitaabu du'a wa takbir wa tahlil wa tasbih wa dhikr fadlul istighfar foofee la ko al imaamu al-Hakim an-Nisaburi indi rahimahullah mu ne ambana Bakr ibn Muhammad as-Sayrafi mu ne daal nañuy xabaare suñu sëriñ di Bakr ibn Muhammad as-Sayrafi rahmatullahi alayhi imaam al-Hakim imaam al-Hakim an-Naysaburi rahmatullahi alayhi bi mu nekk koo xamante ne nii nag kii la quoi moom mu ngi génn àddina Euh, li nga xamante ne mooy vers les euh, ay ay trois cents yi ci la génn àddina quoi muy Bakr ibn Muhammad as-Sayrafi mu génn àddina trois cent quarante cinq am na trois cent quarante huit euh, al-Marwazi as-Sayrafi Abu Ahmad rahimahullah di Bakr ibn Muhammad ibn Hamdan rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ahmad ibn Ubaydillah an-Narsi mu jëla ko ci benn sëriñam bu ñu naan Ahmad ibn Ubaydillah di ibn Idris ibn Zayd ibn Sabbah ad-Dabbi mawlahum al-Baghdadi an-Narsi rahimahullah génn àddina deux cent huit rahmatan wasi'a moom nag moom moo ko jëlee ci mu ne haddathana Muhammad ibn Sabiq mu jëla ko naan Muhammad ibn Sabiq Euh, Abu Ja'far ñi ne Abu Sa'id at-Tamimi mawlahum al-Bazzaz al-Kufi al-Farisi al-Baghdadi rahimahullah mu ngi génn àddina deux cent treize am ñu ne non deux cent du deux cent treize mais deux cent quatorze wallahu ta'ala a'lam ah moom Muhammad ibn Sabiq qala mu ne haddathana Isra'il mu jëlo ko ci Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq moom siiw na yàgg nañ ko gis Abu Yusuf al-Hafiz as-Sabi'i al-Hamdani al-Kufi génn àddina euh, li nga xamante ne mooy cent soixante voilà loolu mooy li gën a dëgër sinon am nay wute euh, rahmatullahi alayhi ay hadith am nañ ci sahihayni rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a an Abi Sinaan moo ko jële Abu Sinaan euh, moom la ko Israa'il daal di jële ah Israël mooy surtout Abu Ishaq as-Sabi'i voilà euh, moom ñoom siiw nañu ko al-Hamadani nga xam ne ay ponkal lañu ay bon nañu taxaw euh, doon wax ci ñoom moom nii sax ak ay frère am euh, rahmatullahi rahmatullahi alayhi kon mooy kon Israël jële ko ci ki nga xamante ne mooy Abu Sinan Abu Sinan nag mooy Diraar ibn Murra Abu Sinan al-Kufi ash-Shaybani al-Ijli rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an Abil Ahwas moo ko jëlee Abul Ahwas Awf ibn Malik ibn Nadla al-Jushami al-Kufi al-Ashja'i Abul Ahwas rahimahullahu ta'ala génn àddina jamonoy al-Hajjaj ibn Yusuf gouverneur wu doy waar ba <laughs> rahimahullahu taala an ibni Mas'ud moo ko jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu Abu Abdirrahman génn na l'an 32 ci Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bokk ci njëkk dugg ci diine ji bokk ci boroom xam-xamu saxaaba yu mag yi ay boroom jaloole yi nga xamante ne moom ma nee su kaa takk radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qaala astaghfirullaha al-azima alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi thalathan ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana farran min az-zahf gis nga nuñ ko ndee déggul dana yonent saa man qaala astaghfirullaha al-azima ñun bi ñu yor ci bi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa yi nag astaghfirullah maa ngi sàkku jéggal allah alazima bu màgg mi alladhi nga xam ne laa ilaha benn buur mooy bu ñu war a jaamu ci dëgg illa huwa kudul moom alxayya alqayyuuma mi nga xam ne moom dong moo dund dëgg-dëgg alqayyuuma moo taxawu jaam wa atuubu ak mbindeef yu atuubu ilayhi te ci moom laay dellu mu ne nag salaasan ñetti yoon ko ñetti yoon xufirat gees na ko lahu ñeel ko zunubu ay bakkaaram wa in kaana même bu dee nekkoon na waajoojee farran aji dawla min az-zahfi ci xarit yéeféri imaamul Haakim mu ne hada hadithun rahimahullah shart ash-shaykhayni wa lam <laughs> moo imaamu Nawawi ma ne wa qaala hadithun sahihun ala sharti al-Bukhari wa Muslim moom nag nii la koy wax hada hadithun sahihun ala sharti ash-shaykhayn xam nañ ne mooy al-Bukhari wa Muslim imaamu Nawawi da koo def riwaaya bil maana ne imaamu al-Hakim ma ne hada hadithun sahihun ala sharti ash-shaykhayn wa lam yukharrija voilà mooy kon nii la ko al imaamu al-Hakimu an-Nisaburi rahmatullahi alayhi daal di solo moom hadis bi kon bon gis nañ kon ñoom li nga xamante ne moom noonu la ko soloowe quoi hein voilà <laughs> léegi mu des ñi nga xamante ne moom lañu ñu waxoon muy xa eh, kii al imaamu Euh, euh, euh, Abu Dawud ak at-Tirmidhi moom moo wax nañ la nooñ bu dee ñoom nag ñoom ñoom moom solowuñu ko ci kàddu yi ñoom ëndiwuñ ko ci kàddu yi nga xam ne moom la ko al imaamu al-Hakim te imaam an-Nawawi indi ko pare ne rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wal Hakim léegi nag mooy non li ci kàddu yi la mais saxaaba bi laa bëgg mooy saxaaba bi nga ko jëlee Abu Dawud te boobu ñoom ñaar kese ñoo ko solo al imaamu Abu Dawud ak al Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu ne hadatha kitaabu salaa babun fil istighfar voilà avalu avali jël dugg ci affaire bi loolu moo jiitu ah mu ne kitaabu salaa waaw mu ne ba euh, buntub lan julli waaw baabun buntu fil istighfar <laughs> buntu bi nga xam ne mooy wax ci wàllu istighfar waaw mu ne haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil al-Haafiz al-Minqari at-Tabuzaki rahimahullah di Muusaa ibn Ismaa'iil rahimahullah Abu Salama at-Tabuzaki al-Basri rahimahullah sëriñu Imaamul Buxaari la woon tamit rahmatullah alayhi génn àddina la 223 rahmatullahi ala al-jamii' qaala mu ne haddathana Hafs ibn Umar ibn Murra ash-Shanni mu ne kii nettali mooy Hafs ibn Umar ibn Murra ash-Shanni al-Basri rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina dayu ma ko maqbul la Muusaa ibn euh, Ismaayil moom kenn du ko laaj sëriñ Imaamul Buxaari bu mag la voilà ay ndax wér na moom des la calale ci li nga xam ne mooy fenêtre bi rama <laughs> kanta Hafs ibn Umar ibn Murashid nii moom maqbul la borom Taqrib at-Tahdhib rahimahullahu daal di wax Imaam al-Kii euh, ad saduq ku dëggula maqbul mooy koo xam ne xadisam bu amee ñu rawaay xadis mel ni moom dina baax qaala mu ne haddathani abi umar ibn murra mu ki ma nettali mooy abi sama baay mooy kan umar ibn murra hafs ibn umar ibn murra mu ne jële ko ci taala moom itam comme doom di ñoo bokku ñoo bokku euh, <laughs> Maqbul rahmatullahi alayhima qaala mu ne sami'tu Bilaal ibn Yasaar ibn Zayd mawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man Umar ibn Murra dégg naa Bilaal ibn Yasaar ah di mawla rasulillahi mawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam di Bilaal ibn Yasaar ibn Zayd al-Qurashiyyu al-Haashimiyyu maay mawlaahum al-Basri di mawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam moom itam Maqbul imaam al-Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alayhi daal di wax mu ne kon moom mu ne am na qaala mu ne sami'tu abi Bilaal ne dégg naa sama baay muy Yasaar ibnu Zayd am ñu ne non du Yasaar ibnu Zayd ah alors non waaw baayam la baayam non saxaaba bi laa ko doon jaawle kii sët bi waaw léegi baayam mooy Yasaar ibnu Zayd Abu Bilaal moom euh, euh, maqbul lu tamit la borom taqribu tahdhib wax léegi moom nag moo ko jëlee yuhaddithuni hi mu ne mu ma koy nettali man mooy bilal dana jële ne ci baayam mu koy nettali hmm? an jaddi di nettali jële sama maam maam bi nag mooy saaba mooy Zayd Abu Yasaar al-Madini al-Basri rahimahullahu wa siya saxaaba la woon boo xam ne siiwul annahu sami'a radiyallahu anhu mu ne dégg na rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qaala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu wa in kaana qad farra min az-zahf voilà ghufira lahu moom noonu la ko waxe indil ghufirat dhunubuhu hmm, comme ci Riyad bi moom ghufira lahu wa in kaana qad farra min az-zahf kanta al-imaam Abu Iisa Muhammad ibn Iisa rahimahullahu taala moom mu jël ko xam nga sànq ñu ngi naan Abu Salama muy Muusaa ibn Ismaa'iil al-Basri al-Haafiz al-Minqari at-Tabuzaki sëriñ Imaam al-Buxaari la imaam al-Hafiz at-Tirmidhi hadis bi nag mu ngi ko jëlee ci imaamul Bukhari mu jëlee ko ci sëriñ boobu ci càllale boobu mu ngi ko indi rahmatullah alayhima abwaabu da'awaati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun fi du'aa'i dayf mu ne haddathana Muhammad ibn Isma'il imaamul Bukhari at-Tirmidhi mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Ismaïl di Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba wala nga ne Bazdizba <laughs> al-Juhfi mawlahum Abu Abdillah ah, al-Bukhari al-Hafiz mooy borom Sahih bi nga xamante ne mooy amirul mu'minin di imam waa addina ah, ci hadith mooy ki nga xam ne moom la yàlla samp muy al imam al-Bukhari ah. nekk ayatullahi ala ibadihi wala allahu akbar gane addina cent quatre-vingt-quatorze barki yàlla yi moom Bukhari yi fa yow génn addina barki yàlla laa wax dañuy caaxaana ah. génn addina deux cent cinquante six rahimahullahu taala wa radiya anhu borom sahihul Bukhari yi moo nekk nii mooy Muhammadu Ismail yeneen rahmatullahi wa radiyallahu anhu wa yow yéen da ngeen di wax ñun dañuy seetana ah. ana mu ne qaala nee na haddathana nettal nañu Muusaa ibn gis nañ ko sànq ci riwaaya imaam Abu Daawuud ci moom la ko jëlee waxoon nañ la sëriñam la muy al-haafiz min qaryati Abuuzaki rahmatullahi alayhi qaala haddathana Hafs ibn Umar ash-Shanni même càllale gis nañ ko sànq qaala haddathani abi Umar ibn Murra qaala rahmatullahi alayhi qaala sami'tu Bilaal ibn Yasaar ibn Zayd voilà ne dégg na Bilaal ibn Yasaar gis nañ ko ibn Zayd qaala haddathanii abii an jaddii sami'a an moom sami'a an-nabiyya mooy maam ji di Zayd Abu Yasaar radiyallahu anhu dégg na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaqul mu naan man qaala astaghfirullaha al-aziim alladhii laa ilaaha illaa huwa al-hayyu al-qayyuum wa atuubu ilayhi gufira lahu wa in kaana farra min az-zahf haadaa hadiisun gariibun laa na'rifuhu illaa min haadhal wajh mu ne lii hadiis la gariib bu tumuranke mooy ci benn yoon la ñëwee loolu mooy gariib ay benn yoon ak ñaar kon loolu la mooy hadiisun gariibun laa na'rifuhu min haadhal wajh voilà <laughs> mu nekk nag hadiis bi hadiis bi hadiis bu wér la ala rahmatullahi uh, ala uh, Zayd radiyallahu anhu waaw kon hadis bi ñaari saxaaba imaamu Nawawi bu dee imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi moom jëlewuñu ko ci Sayyidina Ibn Mas'ud bu dee imaam al-Hakim walillahi alhamdu wal minna moom lañ jëkk kon hadis bi suñu lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu nekk mooy baabul istighfar uh, buntub sakku di sakku yàlla mu jéggal la moo tax gis imaam Abu Dawud fi mu ko indi kitaabu salaa baabun fil istighfar gis nga tam imaam al-Hakim an-Naysaburi rahmatullah fi nga xam ne loolu ko bi léegi nag ah, hadis bi kon suñu lëkkaale mooy kon bunt bi wax ci wàllu sakku jéggalu yàlla hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñu wax ne képp koo xam ne wax na kàddu yi Eh, astaghfirullah maa ngi sàkku njéggal allah borom alladi mi nga xam ne laa ilaha illa huwa kulul moom man na nekk alxayyul qayyum mooy huwa bi borom bi alxayyul qayyum man nga ko xam ne li gën a siiw mooy alxayyal qayyum nga xam ne allah la lay lay àndal waaw mooy melale borom boobu nga xam ne allah bi nga xam ne alxayya astaghfirullah alxayya alqayyuma waaye nit ki mën na ne astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum boobaa huwa bi ci huwa bi la dellu bu njëkk bi nag mooy bi ginaa bi ginaa siiw mooy alxayyal ah alxayyal qayyum voilà day nekk bayaan badal badal la ñuy nekk mooy alxayy ak alqayyum wala ñuy leeral li nga xam ne huwa bi li qawli huwa boobu mu ne kooku mooy kan alhayyul qayyum waaw moo tax koo dégg mu naan astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum kooku defu leer voilà <laughs> waaw wii ñaar yëpp da cee mane alhayy alqayyum comme niñ la ko leerale léegi ak alhayyul qayyum waaw mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab lii nag yonent may saa saam ne kàddu gi xoola nim simple daa jafe jafewul de waaye wallahi iblis ak yooyu day fexe ba yi bu ko wax quoi non so so dalay dalay préoccupé ci leneen wa ma ansanihu illa shaytaanu an azkura <laughs> waaw shaytaane mooy fexe ba sawaay sa classe geeg ku sàggan rek lii ni mu simple doo ko wax ah. astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi waaw waaw jeex na astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi yow ñu ñu pardonné la say bàkkaar la wax <laughs> billahi ghufirat dhunuba ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu la pardonner la yow say bàkkaar wa in kana qad farra min az-zahf même bu nee na waa ji daa def ci kabira yi mooy tawalli yow az-zahf daw xare boo xam ne yéen damu ngeen ngir uti renfort ndax gaa yi ñu nëpp loolu yéeféer yi ragal ndax mu daw loolu bokk ci kabira yi waaw borom bi na woon yaa ayyuha alladina aamanu ida laqiitumu alladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbaar wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitaalin aw mutahayyizan ilaa fi'a aw mutahayyizan ila fi'atin faqad baa'a bighadabin min Allah wa ma'waahu jahannamu wa bi'sal masiir te suuratul anfaal waaw aaya quinze ba seize suñu waroon ne yaa ayyuhal ladiina aamanu ee yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal idaa laqiitum bu yàlla dogalee ngeen dajeel alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi seen borom fan ci toolu xare fala tuwalluhumul adbara waaw bu leen leen wan gannaaw yi doq yi di daw waman yuwallihim képp koo xam ne def na lii nag maltere wan leen doq daw yawmay din bu keroogee cib xare duburahu doqam daw illaa lu dul lii moo ko mooy boo dawee rek ñaar yi moo ko war a may yow jullit bi moo war a nekk li tax mutaharifan li qitaal mooy mu jeng beneen côté foo xam ne fii moom jekkuwu fi muy dem beneen côté ngir foofu lay gën a fa lay amee ñoo xam ne ñoo ko ci gën a jàppale wala fa la gën a a xare waaye instant bi côté bii dañ koo jekku mais xam mu demee côté bee man na ci génn aw mutahayizan ila fi aw wala boog mu jóge foofu ngir dem ci ñeneen ñoo xamante ne ci jullit ñu koy renforcer comme la daloon waa Mu'tana ci <laughs> dafoon ñoom Abdallah ibn Umar <laughs> ñi naan yeneen saa salam eh, ñun kay suñu nan la ñuy ñëwee di gis yeneen saa salam ci laaj kan yéen ñi la ñu ne ñu ne ko ndax ñun faraarun ñun ñooñet daw yonent bay saa ci xare bi nga ñu yónni woon Zayd ibn Haarisa jiite ko buñ ko faatee nga ne woon Seydina Abu Zayd ibn kii Jaafar radiyallahu anhu in aussi ba ko faatee ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn Rawaha foofu la ñu daw yonent saa salaam daal ñun noonu ñun ñoo ñoo ñu daw yonent saa salaam na leen laa bal antumul karraruna insha allah <laughs> waaw ana fi'atun li kulli muslimin aw mu'min waaw yonent saa salaam na leen déedéet <laughs> yéen da ngeen ñëw ci man ngir am ci renfort man maay fiya mooy mbooloo mi ñëw bi ñuy ñëw ci moom ngir mu walluñu ngir mu do may ñu kattan ñu delluwaat. ngir man maay kooku ngir képp kuy jullit ah ak képp ku walla ngëm yàlla